ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon ñu ngi ci euh, alkitaabul alkanzu saamim ci euh, alkunuz al ashara ci xayaatul kawni faslu boobu nga xam ne mooy xayaatul kawni suñu jotaay bi weesu nag taxawoon nañu ci wàllu xilaafa yi nga xamante ne wala ak jotaay bi ko bi jiitu am li nga xam ne noonu la xilaafa gi di taxawee borom bi nag subhaanahu wa taala euh, moom ci boppam moom mooy tànn ay xalifaam mais dëgg-dëgg xalifaam yi ñooy yenente yi alayhim salaatu wassalaam xamante ne ñoom la ñuy wax ay xulafaa lañ en réalité euh, soit dañuy nekk ay xalifa yeneen alayhi salaatu wassalaam wala boog ñu nekk ay xalifa ci euh, ay awliya mais yenente bi yenente yi alayhim salaatu wassalaam ñoom ñooy xalifa yàlla yi Euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci ni mu wax ak borom Seydina Daawuda alayhi salaatu ak maam Adama alayhi salaatu wassalaam euh, naan euh, inni jaa'ilun fil ardi xalifa amma huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala aaya ne moom moo leen def ay xalifa ci kaw suuf maanaam ay wuutuwaay mooy ne da di wuutu borom bi subhaanahu mais ci ginnaaw wuutu gi ngeen xamante ne moom gen wuutu seen maam Adama alayhi salaatu wassalaam bi nga xam moom mooy xalifa bu mag bi bu boobaa mboolem doomu aadama lay daal di duggalale ci biir ndax doomu aadama bu nekk dafa am partie wu moom aadama bu nekk ci moom euh, léegi comme li nga xamante ne nit ku ne noonu lay euh, nuruwee baayam naka noonu yeneen maam aadama alayhi salaam noonu la ko nit ñi nuruwee euh, kenn ku ci nekk nag am ay fakat yooyu jël ci moom am ay yooyu jël am ay xeeti mbir yooyu jël ci moom am ay yenn compétence tamit yoo xam ne moom ngay jël ci moom day inné ci yow maanaam moo tax nit ku amul benn compétence innée boo xamante ne daanaka da kaa judduwaale maanaam moom noonu la mel daa aay ci loolu naturellement léegi nag moo xam développé na ko wala développé wu ko mais daf ci aay naturellement nit ku mel noonu daanaka amul maanaam ku amul loolu amul euh, léegi nag ndax euh, compétence boobu dañ koy soxla ci société bi mu dëkk waaw wala déet compétence boobu ndax moom daf ko développé waaw wala déet loolu après beneen affaire mais nit ku amul benn compétence boo xam ne daanaka da koy judduwaale loolu amul. Euh, <coughs> ak loo xam ne da koy développer maanaam day développer compétence yooyu facilement ba pare très rapidement maanaam mu gaaw ba pare mu yomb loolu tamit euh, il faut que euh, maanaam moo tax ñëpp ay xalifa lañ ci kaw suuf et que jullit yëpp ay awliya lañ ci ci borom subhaanahu wa ta'ala maanaam jullit ñëpp ay awliya Allah lañ ay waliyu yàlla lañ léegi moo tax su ñuy faral di wax naan di waliyu yàlla la il faut que ñu comprendre que soit dañ ci jublu ne jullit mais léeg-léeg dañ koy wax parce que dañ cee jublu ne dafa am niveau bu exceptionnel ci biir jullit ñi maanaam et que dëgg-dëgg dafa maanaam bu boobaa ci la ñuy commencé wax wala xeetu wilaya mu am comme ni ñuy wax gisee wilaya amma ak wilaya mooy wilaya bi nga xamante ne dafa matériel ak wilaya bi nga ne dafa jagoo mooy dafa particulier euh, exceptionnel voilà euh, gisoon nañu kon ci li nga xamante ne moom moo aju ci euh, ne. Euh, mat gi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala bi sàkku te moom lañuy bindee ma doomu aadama loolu moom mooy xilaafa bi maanaam mat googu moom mooy xilaafa bi moo tax muy mën a nekk ci kaw suuf di gérer non seulement suuf si mais aussi di gérer univers bi te lool noonu même yéefiir yi sax ci lañ bokk waaw même yéefiir yi ci gestion univers boobu ci lañ bokk moo tax adduna bi day dund ci zamir maanaam dafa am nu muy doxee di dund di gën di yaatu comme ni ko alquran waxee was-samaa'a banaynaahaa bi aydin wa innaa la muusi'uun euh, maanaam euh, asamaan si maanaam te foofu maanaam bi muy yor mooy univers bi moom dañ koo tabax ci loxo moom dañ koo tabax ci kattan was-samaa'a banaynaahaa voilà mooy asamaan yi nga xam te ne ñoo ñoo tiim suuf si muy univers bi maanaam ma suuf si ak li yëpp ci univers bi loolu borom ne dama kaa tabaxee ak kattan maanaam ma sëkk wa inna la musihuna te ñun sëkk nekku ci ne dañ koy yaatal dañuy gën a yaatal euh, univers boobu maanaam moo tax univers bi daa iman am benn genre expon expansion bu muy am day gën di euh, loolu maanaam ba keroog borom bi subhaanahu wa ta'aala dina ma ne léegi day jeex et fii la yem li tax loolu yëpp mu nekk ne euh, univers bi en réalité ñu ngi dund. parce que day dund ci dundug yàlla maanaam dund gi muy dund te day def daf ci am école li nga xamante ne moom lañu ñu bindee euh, euh, euh, kii comme ni ma xalaqa a samawati wal arda bil haqqi ak wa ma xalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma batilan ak maanaam mel noonu mooy ne ci dëgg gi nga xamante ne moom lañ bindee asmaan bi al haqq foofu du turu du du du alxaq bi nga xam ne moom mooy turu yàlla parce que yàlla daf bokk ci yàlla ci turu bi mooy alxaq mooy ki nekk dëgg mais asamaan si suuf si dañ kaa bind bil ci dëgg gi maanaam dëgg googu alxaq turu yenente bi la sallallahu wa alihi wa maanaam ci xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi la bindee asamaan si ak suuf si et boobu nga xam te ne moom moo dajale mboolem vérité yi dëgg yëpp euh, moom la dajale ci la bindee asamaan si ak suuf si et que lépp day topp loolu loola tax euh, lépp day dund maanaam lépp day nekk di dund comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, noonu lañ ko gisee woon euh, et que doomu aadama bi nga xamante ne moom mooy àdduna bu mag bi moom mooy al alamul akbar mooy adduna bu mag bi loolu moom moo tax doomu aadama kon moom day nekk nga xam ne moom mooy xalifa ci kaw suuf maanaam xattaa ba côté spirituel wu asamaan seeg suuf si maanaam univers bi côté spirituel bi même bu fekkente ne doomu aadama bi développé wul lu tax mu mën a nekk xalifa ci buntu boobu am na beneen côté boo xam ne tam mën na ko développer ba nekk xalifa ci buntu boobu tamit maanaam en te nekk na ko moom doomu aadama te genre humain bi yëpp ñoo ko nekkandoo et que kenn ku ci nekk ci ñoom mën na taxawaayu taxawaayu xilaafa boobu ba am ci vraiment rôle mag bu ci joué euh, moo xam ci wàllu gàncax gi la moo xam ci jur gi la moo xam ci euh, tabax dëkk yi defar ko moo xam euh, ci fexe ba adduna bi di gën di dox jàmm di fi gën di am maanaam ak yeneen ak yeneen mais aussi ba xataa ba ci weer wi. ak ak ak mboolem nga xam ne moom moo ci nekk ndax borom moom moo ne wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil yàlla moo leen tàggatal mboolem li nekk ci asamaan lépp ci moom yàlla la jóge moom borom bi subhaanahu wa ta'ala kon euh, nga gis comme ni alxuraan di nettali nga xamante ne moom dafa développé côté boobu ci côté zahir mais daf ko développé ci ci côté baatin ba nga xamante ne yeneen partie yu suuf yi juróom benn suuf yeneen yi ci def yëpp moom dugg na fa ah moo tax borom bi ne inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa ñun jàppandal nañ ko ci kaw suuf si et que suuf si benn suuf la boo xam te moom moo ëmb yenn juróom-ñaari suuf yeneen juróom-benn suuf yi nga xam ne ñoom suufu baatin lañ et que benn bu ci nekk Zul Qarnayni dugg na fa wax na ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko peuplé ñoo fa ne et que seen soxla fajal na leen ko euh, loolu doomu aadama moo am capacité boobu ci mboolem fànn yi. Euh, te que doomu aadama bi nga xamante ne moom la tamit borom subhaanahu wa taala may te moom mooy euh, bu xoolee tamit euh, ne euh, maanaam mu mën a dem par exemple ci weer wi mën a dem ci yeneeni galaxie sax bu mën na nekk parce que borom bi moom wax nañu ci alxuraan ne ñu tàggatal nañu ko tàggatal nañu ko tàggatal moom mooy mettre à votre disposition assujettive loolu yàlla defal nañu ko ba pare léegi est ce que ñun am nañ capacité maanaam développé nañ capacité boobu pour def ko waaw wala loolu après beneen affaire la voilà loolu am na d'ailleurs borom subhaanahu wa ta'aala sax euh, am na benn aaya boo xamante ne mi ngi naan dina awalam yara allaziina kafaru anna as-samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaahumaa wa ja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun mu ne ndax euh, nekkoon benn euh, mooy bloc mooy bloc maanaam bu loolu bloc la tudd maanaam <coughs> bi nga xamante ne moom la alxuraan bi jëfandikoo mooy takku rakk mooy takku maanaam mooy takkale li nga xamante ne benn bloc kese la woon mooy univers bi yëpp benn bloc la woon et que takkale ko euh, loolu moo gën euh, dëppoo ak expression bi nga xam ne monde scientifique bi moom la ñu di wax par exemple explosion waaw ñoom dañoo dafa après dafa am l'explosion le big bang explosion en réalité bu ñu xoolee xaqiqa mbir mi affaire bi ordre bi mu organisation bi am explosion du am organisation bu mel noonu maanaam euh, parce que ku nekk gis na bu dara exploser maanaam maanaam ni nga xam ne noonu la mbir yi tasaaroowee te mu ànd ak benn maanaam mu ànd ak benn xeetu pëcc euh, mbir moo xamante ne du am Euh, euh, du am benn dara lu noxewu maanaam du am lu noxewu te borom bi li mu defaree asamaan si suuf si ak mboolem li ci wër dafa noxewu maanaam noxewu mooy dafa organisé wu voilà mu utilisé ci alxuraan ne fat fa takk naa huma moo ëpp doole que expression bi nga xam ne moom la scientifique yi di jëfandikoo ci di wax naan euh, dafa am explosion big bang maanaam pour pour pour yombal baat bi jëfandikoo benn baat bu ñu xam big bang voilà Euh, euh, voilà mooy explosion bu mag bi ak yooyu loolu donc euh, te am na beneen climat bu nekk ci aaya bi parce que le fait que mu ne xanaa yéefir yi gisuñu loolu kéemtaan la parce que mais maanaam xam-xam boobu maanaam ak accéder ci réalité boobu noonu maanaam am démonstration scientifique ci mbir mi loolu ay yéefir ñoo ko rek Euh, mu mel ni borom subhaanahu wa ta'aala daf daf doon daf daf doon prédire ci biir maanaam leer bon pas prédire parce que prédire ki koy wax bon mën na xam ne muy wax ko mën na ko bañ a xam nga xaal mooy ne euh, bu mu ñu jaaxal su dee ay yéefir ñoo découvrir euh, lu mel noonu ñoom ñoo ko xam ñoo ko eh, ñoo ko démontrer ñoo ko leeral loolu mais li mu ci teg mooy afalaa yu mel waa ah, xanaa léegi duñ gëm. lool nag ni mu amee ci côté zahir bi noonu la amee tamit ci côté baatin bi asamaan si suuf si ni ñu taxawloo et cetera parce que ak bi yëpp day dund ci turu yàlla maanaam turu yàlla mooy dundal lépp moo tax dara nekk ci lu yàlla ak ay turam ndax lan ndax mboolem li fi nekk ay feeñuwaay la ci feeñuwaayu turu yàlla yi lool moom moo tax ñu naan yàlla rek affaire voilà c'est que leneen li nga jàpp ne mi ngi fii di ànd ak yàlla lépp loo xamante ne wax mu maanaam euh, ak la la Euh, lu nit ki yaakaar la illusion la en réalité mais du du réalité maanaam bu bu réel loolu moom moo tax borom subhaanahu wa bu ñu ko xoolee ci kanamam ci côté bi nga xamante ne moom en tant que nekk-nekk xamante ne ak nekk-nekk nekkam amul fu nekk-nekkam daf koo nekk ngir jëmmi boppam ak euh, nooteelu ak sañ-sañam moom rek yàlla moom moo nekk mais suñu xoolee côté le fait mu am ay ñu moom euh, nekk rabb nga xamante ne di defar di yëwénal di sellal di di di di di di di di aaraate di ak di di di di yara eh, mindee fi loolu boobaa dañu gis ne yàlla mi ngi nii mais ku maanaam muy rab mi ngi nii mais mbar buub tam mi ngi nii maanaam ku euh, koo te ne dañ koy yar koo xam ne dañ ko moom rab bi moo ko moom et moom ci buntu boobu nag kon obligatoirement dafa war a nekk kon maanaam ilaa mooy yàlla bu ñu war a jaamu yelloo ñu jaamu ko moom kese mi ngi fi mais tamit ku ko war a jaamu tam mi ngi fi maanaam muy yàlla mu dëgg gi ak xaq ak muy indi fi euh, kon loolu moom moo tax maanaam ci côté boobu loolu la mais beneen côté bi soo transcender côté boobu yéeg ci kaw da gis ne yàlla rek fi nekk en réalité leneen nekku fi ndax leneen lu fi nekk feeñuwaayu yàlla la feeñuwaayu turu yàlla la ak ay meloom voilà dem lu ñu fiy def en fait feeñuwaay la ci kattanu borom subhaanahu wa ta'ala ak seen senam loolu kese la ci buntu boobu kon dañ naan yàlla et que kum fi samp tamit da ko koo da nga ci buntu boobu maanaam daf laa feeñal euh, ba pare di agir di di di jëf ci ci maanaam à travers yow maanaam ci ci yow ni ngay defee loolu euh, kon moom pour ñu comprendre euh, aspect wu xilaafa gi et que xilaafa yi ay xilaafa yu wut yu bari la tuddoon nañu xulafaa yi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu diiwaan Euh, donte yaakaluñ ko mais jotoon nañ ko yaakal yaakaar naa bi ñu gis ay itlaq astaqil wala euh, beneen bi te awaalimul insaan taxawoon nañ ci ñooñu euh, après mu am ñi nga xam ne ñoom ñooy comme xuddu bi nga xamante ne moom mooy xaw su bi kooku tuddoon nañ ko ci jotaay weesu waxoon nañ tam li nga xamante ne moom mooy kii aju ci wàllu bu dee ci wàllu doonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak am maanaam doonoy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu Euh, xilaafa yi ak ni nga xam ne noonu la taxawee tamit euh, am na luñ ci jotoon tudd euh, walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne kon fa fa kamaalul matlub kon matu càkkutéef allazi bi nga xam ne xuliqa lahu moom lañ bindalee xuliqa moom lañ bindalee woo ñeel insaanu doomu aadama bi innamaa am des mooy mooy alxilaafa xilaafa bi maanaam que ni doomu aadama mooy xalifa bi loolu mat googu moom lañ sàkku ci moom mooy mu taxawee taxawaayu nekk xalifa yàlla moo tax fa axasaha moo tax mu jàpp ko aadama moom aadama alayhi salaam bi hukmi ci attik al inayat ak euh, ndimbal al ilahi kay ko di borom borom subhaanahu wa ta'ala maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ndimbali gi ko dimbali mooy jàppandal gi mu ko jàppandal mooy assistance al inayat maanaam l' divine mooy al inayatul ilahiyya loolu moom moo tax mu mën koo Eh, maanaam mu taxawee ko laa déet bi say inti mbir aaxar beneen maanaam maam Adama alayhi salaam li mu taxawee nekk xalifa yàlla li tax mu mën koo taxawee te nekk ci lenn kese la mooy yàlla jàppandal gi mu ko jàppandalal mbir moom du pour du leneen leneen taxul munu ko def ngir bopp parce que moom maanaam munu ko def ngir keneen munu ko def te keneen maanaam dara taxul lu dul yàlla lay kese moo ko téye moo ko jàppal wowoote loolu maqaamul maqaama la boo xam ne axas moo gën a jagoo min ar-risaala ci il faut que ñu comprendre loolu maanaam mooy maqaama xilaafa gi moo gën a particulier maqaama risaala gi parce que maqaama xilaafa gi mooy yàlla alors que maqaama risaala gi mooy dañ lay jox message ne la demal nga joxe ci ko euh, voilà kooku kon bokkul voilà ki nga xamante ne par exemple dañ kaa samp def ko gouverneur fenn bokkul ak ki nga xam ne dañ kaa jox ab lettre rek ni ko demal nga joxe ci ko ci dëkk bëri ñaar yooyu duñ benn moo tax fa maa fa maa nekkul kullu rasulin bépp kuy ab yenente rek bu ñu yónnee rek xalifa mu nekk xalifa maanaam ci buntu bii la ñuy wax nag maanaam mooy lan mooy parce que yenente yi alayhi salaam dañ daan daje en réalité ci suuf si léeg-léeg maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk moom kese en tant que yenente salaam yeneen yenente yi alayhi salaam <coughs> bu ñu leen daan yónni dañ leen daan yónni ci benn peuple ba pare pour benn jamono la yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañu yónni pour jamono yi loolu moom moo tax yeneen yi alayhi salaam daan nañ daje mu am ki nga xamante ne moom mooy ki ci gën a mag kooku mooy daan nekk xalifa bi euh, kon fa darajatu maanaam mooy yabal gi ñu la yabal yëpp tabliigu moom mooy ak jotale xaasatan kese maanaam xaasatan ci lu tegoo kon le fait que nit ki nekk rasul ab yeneen euh, alayhi salaam mooy dañu ne rek nga jotale message bi te dafa am beneen réalité bu ci nekk. moom mooy martaba la boo xamante ne suñ nit ki maanaam ki ko yor su ñi maanaam suñ xësee ba alak peuple wala boog ñu mu génn àdduna moom léegi mission bi day jeex dootu nekk ci ab rasul bu parce que rôle bi doon jouer dafa temporaire dafa temporel dafa temporaire voilà euh, moo tax euh, borom bi subhaanahu wa wax ci suratul maa'ida aaya euh, 99 ci sóoratul Nuur aaya 54 ak sóoratul Ankabut aaya 18 maa ala rasuuli illa al balaax maa maa yé maanaam euh, teguwul ala rasuuli ci kaw ab yeneen ci kaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa ba jottali rek mission am mat na euh, képp ku ñu ku yàlla nag chargé maanaam gàll ci yow mission bu mën a soo xusee ba def ko maanaam ba matal ko jeex na. amul leneen luñ la ciy laaj maanaam amul genre ay obligation de résultat loolu amu ci loolu nag yéen ci yàlla noox ko euh, mille ans xamante ne cinquante ans moo ci def comme neuf la yoo xamante ne amu ci benn résultat lu dul cinquante personnes yu ñu ko gëm euh, te ànd loolu effectivement moom yéen ci yàlla noox alayhi wassalaam euh, def na mission matal na ko. léegi mu am ay tomb kon yoo xamante ne moom lay indi foofu ci wàllu leeral buntu boobu mu ne euh, pour différencier entre euh, rasul bi ak xalifa bi ak waliyu bi parce que ñoom duñ benn euh, et bi dafa am lu lu mu jagoo rasul bi am lu kii xalifa bi am lu mu jagoo waliyu bi am lu mu jagoo mais nag il faut ñu comprendre que fii nii ci ay lu maanaam ci terminologie bu particulier la nekk di waxee nii loolu il ñu comprendre ko euh, maanaam terminologie bu particulier la mun a fa iza utiya suñu joxee ar rasul ab yenent yenent bi asalaam ak tahakkumu muy mën di tëral àtte fii man ci ñi nga xam ne ursila wax yónnee nañ ko ilayhim jëm ci ñoom maanaam muy tëral àtte bi sayfi ci jaasi wal qitaal ak mën a xeex wa durri ak di mën di leen mën a teg ay lor wan naqfe ak di leen jariñ loolu ci yeneen boo ko gis nga xam ne am na droit boobu comme yenent yàlla Daawuda alayhi salaam nga xam ne buur la woon en même temps yenent la fa hada rasul boobu yenent alxalifatu moom la ñu wax xalifa nga xam ne day mën a am day am droit de de de gestion de gérance ci peuple wa haadihi te bii darajatul xilaafati xilaafa wala istixlaaf ak maanaam mooy ak kuutu ak wala istixlaaf ak kuutu win ak sàkku kuutu fama moo tax nekkul kullu man képp koo xam te ne ursila dañ ko yónni yabal ko rek yàlla borom subhaanahu wa ta'aala bu yeneen yi mu yabal yëpp alayhi salaam fokk ki ma daf leen a jox àtte a euh, maanaam aw daf leen a àtteloo ci seen ci ci seen peuple yi maanaam am na yeneen ci yoo xam te alayhi salaatu ñoom jottali message bi rek moo leen moom moom lañ mën a def d'ailleurs euh, da ngay gis euh, dañ naan ah, man kat jottali naa sama message. voilà voilà ballaghtu risalati wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin man naa sama message bi sama bataaxal bi euh, jottali naa ko bataaxal bi euh, wa nasahtu lakum te laayo danaa leen biir walakin la tuhibbuna an-nasihin waaye yéen yéen a bëggul ku leen biir moom amul benn c'est-à-dire que du fi wax ne ah kon gaa yi comme gaa yi bañ nañ léegi nag nañ leen duma forcer leen ci mbir mi teg ci et cetera déedéet day day wax rek su paree bu gaa yi déggul léeg-léeg tax eh, ñu sonal ko léeg-léeg ñu sonal ko waaw sonal yu métti métti et donc mu bàyyi noonu kon ñooñu ay yenent lañ mais duñ ay xalifa donc il ñu comprendre différence entre yenent yi ak xalifa yi mu ne fa in bu fekkente ne mooy comme comme yente àlla Huud yente àlla Luut alayhi salaam et cetera nga ne ñoom kon am nañu noonu lañ na euh, yent yàlla Saalih hmm, alayhi salaam Euh, léegi mu ne fa in su fekkente nag mais zahara dafa feeñee bi taxakkumi ci di atte maanaam di tëral atte ci xeetam min xayri nubuwa ci lu dul ak nubuwa maanaam mooy joxuñu ko le fait mu nekk ab yeneen maanaam nekkul ab yeneen foofu kooku malikul buur la walaysa bi xalifa mais kooku du xalifa kooku buur la boo xamante ne maanaam ab yenent la boo xam ne buur la euh, wala boog euh, ab buur la mais du du du xalifa te bu fekkente ne amul euh, message buñ ko jox ne ko na nga ko jàngal nit ñi wala na wala boog message boo xamante ne dañ koy jox bu boobaa dañuy xam ne buur la mais du ab yenent du du ab xalifa kon fala yakunu du nekk xalifatun ab xalifa illaa man lu dul ki nga xam ne istaxlafahu wuutuloo na ko alxaq buur yàlla bii dëgg ta'ala aji kawe ji ala ibadihi ci jaamam yi ki yàlla teg daal ci jaamam yi ba pare wuutuloo ko ko ne ko ah, euh, euh, yow teg naa la kooku moom mooy xalifa bu fa asbaxa day xëy lëngoo mu di ko ñeel al ak mat maanaam day daal nekk koo xam te ne ku mat sëkk la voilà day day yor melooy mat ba pare day yor jikko yu mat yi ba pare day yor mat zahir ak matuk baatin euh, matuk zahir ak matuk baatin nag naka lay demee moom lay leeral ni mooy wa zahara day feeñ bi sultaanul asmaa yi bi sultaan ci sultaan ci kilifa yi al asmaa tur yàlla ilahi bi buur ko du buur yàlla euh, mooy le sultan des noms maanaam euh, tur yàlla yi dañoo am sultaan dañoo am kilifa xaqiqatan Euh, bu ñu allah mooy sultaanul asma mooy sultaanu mooy mooy kilifa par sultaan mooy kilifa autorité voilà le sultan l'autorité l'autorité absolue voilà wala l'autorité suprême euh, tur yàlla yi dañ ko am am nañ ko am nañu euh, dañu ne allah moom mooy sultaan bi parce que yeneen tur yàlla yëpp ci suufu as allahu lañ ne voilà moo tax yeneen tur yàlla dañ naan ay tur lañ ci allah mais duñ ne allah ay tur lañ ci ñoom allah moo leen dajale haqiqatan mais boobu côté zahir la mais côté baatin am na beneen tur boo xamante ne moom mooy sultaanul asma euh, sultaanul asma nag wuute naag xatmul asma mooy di tëj ba tey ba pare wuute naag ismullahi al azam voilà ay maanaam ay maratib la voilà am na tamit ay tur yoo xam ne ñoom la ñu tuddee askaratul asma voilà mm, voilà mooy euh, armée wu tur yi voilà l'armée des euh, kon borom subhaanahu wa ta'ala yooyu yëpp euh, moom daf koy feeñee maanaam en tant que ki nekk xalifa dëgg maanaam nekk xalifa bu mag bi kon maanaam mooy xutbu bi xawsu bi moom day feeñee sultaanul asmaa illaahi loolu ko moo tax euh, ñi jàpp ne ismullah azam daa daa dafa dafa accessible loolu moom moo tax il faut que ñu détromper mais très rapidement de manière claire et parce que euh, gis nga xaw bi buñ ko tegee ci martaba bi maanaam mu nekk xutbu bu mag bi dañ koy introniser parce que day incarner sultaanul asmaa buñ ko introniser ba mu nekk xutbu bi ci lan koy doog a jox ismullahil azam maanaam kon du loo xamante ne euh, comme ni ko ñenn ñi foogee nga xam ne dañoo jàpp ne bon ismullahil azam bii mooy ismullahil azam bii mooy ba pare léeg sax nga gis ci ñoo xamante ne dañuy génn di ko waxtaane euh, di ko wane et cetera non loolu non non non de toute façon lépp loo xamante ne ñu koy gis ñu koy bind yi xamal ne bismillah la loolu moom xam Euh, naka noonu lépp li nga xamante ne yaa ngi gis euh, euh, nit ñi di ko waxtaane xamal nañu bismillah alazim parce que borom subhanahu wa ta'ala da cey def kiiraay bu rëy rëy rëy voilà ba pare parce que bismillah alazim il faut ñu xam lan lay tekki li muy tekki mooy mooy tur la boo xam ne comme ni ko yeneen bi waxee sallallahu alayhi wasallam iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi afa maanaam yàlla soit yooyu ko woowee ci tur boobu day wuyu soit yoo ko ñaanee ci tur boobu da koy def maanaam ab yéeféer yéeféer tey bu xamoon ismullahi azam maanaam mu xam ko mu taxaw ci kaw foos ne yàlla tey adduna bi na tukki daal di tudd tur yàlla boobu adduna bi day tukki tey maanaam kon euh, loolu xam ngeen ne du ay caaxaan du ay fo voilà loolu moom du fo duy caaxaan yàlla nañu yàlla sàpp Euh, kon moom noonu lay feeñee mais da koy incarner et <coughs> moom rek moo ko incarner dans rek dans dans maanaam dëgg-dëgg moom rek moo koy incarner maanaam mooy xutbu mooy xaw su mooy xalifa bu mag bi bu ko defee fa yokk yi muy joxe wayam naaw muy xane way yoos bi muy jox muy nootal euh, maanaam nit ki tamit maanaam parti bu mu am ci xilaafa gi tamit day feeñee noonu c'est-à-dire que day feeñ comme benn autorité et que borom subhaanahu wa ta'aala da koy ràngal ay turam euh, muy mën di joxe maanaam di am doole di jox di xañe euh, di jox nit teranga ak nooteel maanaam di ko jox ay puissance doole ba pare wayu dund muy toroxal ñeneen ñi wayu yi muy dundal wayu miitu muy rey xalifa bi noonu lay mel maanaam wayu yi day dundal wayu miitu day rey waya durru day lore wayan faw day day jariñ wa kaana te day nekk ma'a zaalika ànd yi yëpp nabiyyan ab yenent aw mursalan wala ku ñu yónni day nekk yenent boo xamante ne euh, ci niveau nekk rasul ku ñu yabal yónni ko ci xeeti wala maanaam mu nekk koo xamante ne euh, mursal la maanaam ku ñu yónni la ce qui veut dire bu matalee lii day daal nekk xalifa moo tax comme gis yent yàlla Daawuda alayhi salaam nañ ma noon nga gis yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit noonu la meloon yépp amoon na ko voilà moom mooy xalifa bu mag bi ala kulli haal léegi kon bu ñu xam ne lii dañuy xam ne kon ah ok kon ci yeneen yi kat dafa am ñi nga xamante ne dañoo yor euh, droit yii yëpp di def yii yëpp ñoom ñooy xalifa yi am ñi nga xamante ne mënuñu lii duñu ay xalifa mais ay yenente la alayhi salaam mu ne amal awliya léegi daal nag wàllu yu yi nga xamante ne ak xaabu tafriij yu borom soppandiku lañ fahum ñoom xulafaa ay xalifa lañ anil anbiya ci yenente yi ay xalifa yenente yi lañ laa anillahi duñu ay xalifa yàlla moo tax wàllu yi nga xam ne borom soppandiku lañ soppandiku maanaam mooy dañuy am. dañuy mën di gérer ci univers bi ndax borom subhanahu wa ta'ala da leen koo ràng bu naan ay xalifa lañ fekke ñooy xalifa yàlla lañ en fait xalifa yenent bi lañ sallallahu alayhi wasallam wala xalifa yenn ci yenent yi cent vingt quatre mille yenent yi di kenn ku ci nekk ci ñoom am na benn waliyu boo xamante ne moom nga moo teg ci ndëggu tànk loolu au minimum day am su fekkente ne dafa am ab yenent nag boo xamante ne dafa am ñu ko war a doon mais que ndono li matul day am ñu bari ñu ko doon na ndoo maanaam ki du kenn rek doonu ko carrément mais day am ñu bari ñu ko doon na ndox voilà léegi ñu bari ñu ñooñu ko doon na ndox moom muy indi ñu daal mën a nekk euh, euh, ñoom boo leen dañu daal représenter carrément yeneen boobu voilà mais au minimum daal euh, cent vingt quatre mille moo tax au minimum wàllu yi dina nekk cent vingt quatre mille ci kaw foofu au minimum mooy le le très le minimum voilà <coughs> après nag selon li ñu kii dañu gën di bëri ak selon li ñuy doon ne yeneen yi alayhi ak selon aussi ñaata nit ñooy doon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam te <coughs> bu ñu waree doon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay ndono yu bëri la maanaam ay façon yu bëri bëri lañ koy doon ne euh, donc ce qui fait que gën mën a gën a nekk ñu bari waaye mu ne wa am na fii nag farqun ak teqale baynal wali diggante wali bi wal xalifati ak xalifa bi euh, il faut ñu différencier entre ki nga xam ne mooy waliyu waliyu yàlla bi mooy parandoog yàlla bi ak xalifa bi nga xam ne xalifa la mu ne fal waliyu ab waliyu moom yun saru def ko dimbali wala yantasir te du sàkku ndimbal wal xalifa xalifa nag moom yan suru de yun saru danañ ko dimbali wa yantasiru te Eh? Eh, maanaam day dimbali walaayam tasur maanaam yun saru wa waliyu sar day dimbali walaayam tasur te du dimbali maanaam du sàkku ndimbal eh, wal xalifa xalifa bi yun sar dañ koy dimbal wa day sàkku ndimbal maanaam danaan yàlla defal ma nangam defal nangam defal nangam xalifa bi ne yàlla defal nangam kii tooñ ma wala kii def na def ko nangam alors que waliyu bi day wax rek ne moom day xaar rek yàlla dimbali ko mais yàlla du ko seetaan loolu moom moo tax euh, comme xadis bii doon wax naan man azani waliya faqat képp ku ma loral ab waliyu maanaam tëkku ko xare loolu mooy ne ab waliyu yàlla moom boo ko tooñee euh, su fekkente ne tuuboo ko dëgg-dëgg sikk nekkul ci na lor dina la dal te léeg-léeg euh, lor gi day yéex wala mu teel rek te mën naa gaaw tamit lool maanaam mooy ne yàlla moom ci boppam mooy dimbali waate wala moom yàlla ci boppam moo koy def voilà amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy mais moom du yéene du du du fi di wax kenn yàlla def ko nangam wala yooyu loolu ñaare du nekk ay mbiram wa yaqulu day wax alxalifatu bi ne la azidan na gis naa ne dinaa yokk ala sab'ina ci juróom ñaar fukk fii waxtin ci benn waxtu maanaam mooy day ñaan mooy comme li yenente bi sallallahu bi muy ñaanal euh, bi muy ñaanal euh, naafiq yi borom ne ko astaghfir lahum aw aw lam tastaghfir am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum soo leen jéggaloo wala nga bañ leen jéggal mooy am ci ñoom parce soo leen jéggaloo sax soixante-dix fois maanaam juróom-ñaar fukki yoon te yàlla du leen jéggal mais moom en tant que xalifa maanaam parce que yàlla da ko wuutuloo ci ci ci ci mbindeef yi maanaam mu njaboote leen moom quand euh, mu ne non maanaam bu ma comme que soixante-dix lañ ma wax daal kon dinaa yokk danaa yokk soixante-dix yi pour ñaanal leen quand pour yàlla dimbali leen maa nga xam ne xalifa bi day njaboote nit ñi da leen di njaboote maanaam mooy mooy yërmande boobu nga xam ne moom amee ci biir mbindeef yi waaye loolu mooy ci benn waxtu ci benn jamono mais beneen jamono dina def leneen mooy wa yedu oo day ñaan ala ru'al ci ru'al euh, wa zakwaan ak zakwaan fii waxtu ci benn waxtu nga xam ne euh, ay yoo xam ne borom son maanaam yeneen bi sa son te nga gis ne kon fee dafa yor comportement boo xamante ne vraiment yërmande et cetera entre ne ay naafeq lañ ñoo xam ne lu dal l'islam ñoom ñoo ko teg lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ko naqari yëpp ñoo ñoo ko teg mais ci de l'autre côté aussi mu ñaanee mu ñaan leele yàlla maanaam mooy day mën a def ñaar yëpp loolu moom mooy ab xalifa day mën a taxawee ñaari wàll yëpp comme niñ ko gisee woon mais wala ne xalifa bi day mën a nekk koo xamante ne euh, day am euh, caractéristique wu koo xamante ne day euh, day mën di terale mais day mën di lore day mën di joxe mais day mën di xañe day mën di jariñe mais day mën di gaañe di lore et cetera day day mën di jóg di di defar di réparer mais day mën di xeex su xeex laajee mu xeex et cetera euh, mu ne fal xalifatu nag kon xalifatu fal xalifa bi moom tax talifu day wuute alayhi ci moom al axwaal xaal yi kon moom xaal yi day wuute ci moom wal wal yi wal yi laa tax talifu xaalam du wuute moom dafa am rek mu mel voilà moom ni mu mel noonu la ko ñëpp yi te noonu lay mel voilà moo tax xalifatu kat yëpp taxamu léeg-léeg def tuumal maanaam dell dana jàpp ne sax euh, est-ce mu def jaadu na massacre la def fii def na lee et cetera tout ça voilà comme euh, ñi ni ñuy jàppee ne yonent bi sallallahu alayhi maanaam rey yi mu yor plus de sept cents euh, foofu et cetera loolu que voilà jaaduwul tout ça et parce que moom xalifa la xam nga lu tax mu def ko voilà wal waliyu alors que moom laa yëpp taxamu duñ ko tuumaal moom dañuy jàpp ne rek moom ci ne noonu la parce que dañuy gis xaalam day rafet bon mais maanaam nit ñu sell ñi duñ ko tuumaal abadan te yeneen bi noonu la maanaam ñi xam ñëpp xam nañ ni du def lu jaaduwul mu ne kon fa aadaabul awliya teggi ni waliyu yi mooy lan mooy rab rab radabun mooy ak mer fii ma ci ñi nga fii euh, euh, euh, fil mahbubi ci ñi nga xam ne mereef na alayhim ci ñoom ñi nga xam ne ñoom meru yàlla daa dal ci seen kaw ñoom moom da leen di mere parce que day topp li yàlla mel parce que koo xamante ne li muy def ak li mu nekk yàlla bëgg ko moom it du ko mën a bëgg voilà te mooy mais nag ñi yàlla mere ñi nga xam ne laar ñu jaata amul ak dellu si fii ci seen mbir voilà koo xamante ne moom laa euh, ay mbirum laa jaata ak dellu si amu ci maanaam mooy moom yàlla mere na ko si fii nii alku na yàqu na carrément kooku moom daf koy mere tamit ndax ni mu mel maanaam ndax li mu te kooku mooy mooy yéeféer bi nga xamante daa dee ci mu nekkee yéeféer moom euh, wàllu yu du ko mën a bëgg mën na dem def lu baax mu bëgg lu baax li mu def mais du bëgg nit ci boppam waridaan ak ngërëm fil mardi bi ci ñi nga xam ne ngërëmeef noo anhum ci ñoom ñi nga xam ne yàlla da leen gërëm kontaan ci ñu mel ak ni ñu doxale te mooy jullit génn àdduna ci noonu moom ci njullite gi baax et cetera kooku moom yi bi daf koy bëgg lu tax parce que kooku dafa bëgg yàlla te yàlla daf ko bëgg yàlla kontaan na ci moom mais ñi nga xam ne ñoo ñooñu lay wax mooy ñi nga xam ne laari jaxase ak dellu si amul ci seen biir ñoo loolu mooy tegginu wàllu wi léegi euh, xalifa bi nag lan moo kuutaleeg wàllu bi mu ne wal xulafaa xulafaa wi ñoom aadaabuhum seeni teggin mooy ar mooy ak gërëm fil mardiyi anhum ci ñi nga xam ne dañ leen a gërëm wala mooy kon ñi nga xam ne dañ leen a gërëm mooy dañuy ko dañuy dañuy gërëm ñooñu kontaan ci ñooñu wala ak di jéggale waxtaan léeg-léeg wal bu ak di mer waxtaan léeg-léeg fil maxdubi ci ñi nga xam ne mereef na alayhim ci ñoom maanaam dañuy mën a yor ñaari facette yépp parce que dañuy aussi comme yàlla da leen a wuutuloo ñoom dañuy mën a njaboote maanaam di mën a yor yenn doxale ni euh, euh, kon loolu moom mooy seen seen seen teggin ñoom euh, léegi muy wax ci mbir moo xamante ne maanaam ginnaaw bi mu leerale loolu ci wàllu dundu kawnu bi mu ci dugg nag léegi ci benn phase benn mbir boo xam ne bu am solo la boo xamante ne ci lay jeexale euh, te phase la boo xamante ne nit ku nekk war na ko bàyyi xel euh, ngir di bàyyi xel aussi ni kawnu bi di dundee te ko moom mu nekk ci biir di dund mais en réalité moom ak kawnu bi yëpp amuñu en réalité yàlla rek daf ci nekk yàlla rek fi nekk di feeñee ci ci ñoom ce qui fait ni loo gis ñoom loo gis da mën a gis yàlla ci loola voilà parce ay tur yàlla ak ay melo yu borom subhaanahu wa ta'aala ñooy feeñ ci mbir yooyu mu ne almawtu dee lëngoo njënd ko ak zawaalu ak jeex dee day jeex parce dee du cosaan parce que cosaan ci lépp mooy yàlla te yàlla ak dee mënta ne ci moom te mësta ne ci moom. comme dee dafa gaar moo tax moom it day gaar day day jeex maanaam lu xamante ne dafa jekki amul woon jekki am loolu mooy ne day jekki-jekki dootul amati mu ne waaye wal xayaatu dund laxaa ñeel na ko ak ak sax dund moom day tax lu tax mu ne parce que wallahu buur yàlla taala aji kawe ji moom mooy as ki nga xam ne mooy aji sax ji alxayi kii aji dund moom moo fi nekk sax c'est-à-dire que sax dans le sens moom il est immuable fii la nekk du du bouger du toxu loolu mooy ak sabit alxayyi mooy nga xam ne mooy aji dund ji nga xam ne dundam ci la lépp yi dundee te dundam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yom léegi yow xam nga loolu nag faslu kon nag na nga soobu bi xayaati ki ci sa dund gi ilaa xayaati yi jëm ci dundam maanaam jàppal ne Euh, sa dund yow amul dund yàlla moo am en réalité te loolu koy réalité parce que yow sa dund en réalité amul parce que saa yu neexee yàlla doon amati dund boo xamante ne maanaam pouvoir boo xam ne léegi xoolal pouvoir boo xamante ne daa aju ci pouvoiru keneen c'est-à-dire que kooku moom saa yu ko neexee pouvoir moom moo koy jël en réalité pouvoir am la daf la ko ab daf la ko dénk nii rek wan ko comme tey nomination su amee président de la république mu am ko mu nommé en réalité ki mu nommé yorul pouvoir bu réel parce que pouvoir boobu mu mu jox mu jox ko saa yu ko neexee lu koy dindi ci benn signature maanaam très rapidement benn bouton rek lay bës waa ji dootu nekk ci dara donc kooku lu yorul pouvoir réellement ñun tam suñu dund gi noonu la mel amuñu dund réellement yàlla moo am dund suñu dund gi feek mi ngi neexee yàlla mi ngi am su neexatul yàlla du amati. voilà léegi euh, kon yow na jël sa dund nga bàyyi ko nga dem ci dund yàlla su topp nag uslub nga sóobu bi xayaati yi ci dundam moom yàlla fii xayaati yi ci biir dundam nag moom yàlla maanaam mooy nga jeex tàkk yàlla jàpp ne amu sañu mënoo xamu yoroo waxoo defoo et moom borom subhaanahu wa lii lépp moom moo koy def di ko jaaree ci yow et que yow da nga koo sa bopp carrément ci lépp loolu mooy buntu bi nga xam ne moom ngay xoole léegi beneen buntu bi moom mooy li la wax ne comme dama laa jox xel ngir di soppandiku ci mbir yi xel moomu jëfandikoo ko ngir di nekk rek ci li ma neex man yàlla voilà bu ko defee li ñëw ci sariya ci nga tënku ci. moo tax fasluk soobul ilayhi jëm ci yàlla maanaam taxawal ne man léegi yàlla bëgg ci lay nekk léegi dem su ma léegi nag soo nekkee ci loolu nga soobu moom maanaam nga jàpp yaa ngi dem mais munoo yow munoo def dara lu dul ne yàlla moo la ko mën a def lool mooy maanaam par moom su ma topp nag fii ci moom mooy nga commencer nag di jeex di explorer turu yàlla yeeg meloom yi Eh, di sóobu ci moom lu nekk nga gis ci yàlla lu nekk nga sóobu ci nekk ci biir yàlla borom subhaanahu wa ta'ala bàyyee sa bopp yàlla carrément ci lépp wala tanzur te loolu boo koy def wala tanzur bul xool di la mawt ci dee bul xool dee de maanaam bu fi nekk tout temps ngay toog di xalaat waa dee nee nga déedéet parce que inna naka yow inna warta sooy xool di la mawt ci dee jaalat bu danga ko def bay nag sa diggante woo bay nag xëy ki nga xam jaaltahu da nga ko def di nga ko def bay naka ci sa diggante wa baynal xay yi ak di ki nga xamante ne xam ne alladi bi nga xam ne yow moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala na nga nga xam ne mooy kii dund ki nga xam ne moom du dee te mooy yàlla te ngay sabbal daa iman maanaam nga féey ci biir géejam gi moom borom subhaanahu wa ta'aala géeju turam yeeg melom yi ci sant gi nga koy sant foo toll di ko sant ci lépp kon kooku mooy alxayyul ladhi laa yamut maanaam soo fi nekkee di xalaat dee di xool dee maanaam di toppatoo mbiru dee déedéet yow kañ ngay dee ak kañ nga dee loolu bu ko toppatoo xam nga war toppatoo nan lay def ba ci li ma nekk yàlla kontaan ci li ma nekk mu nekk li neex yàlla ci li ma nekk mu nekk lu dëppoog li bu borom subhanahu wa ta'ala bëgg te loolu dama ko dama cee war a ne saa ne ba jeex ci yàlla bu ma jeexee ci yàlla moom li nga xam ne mooy kii dund ku te du dee bu boobaa maanaam man sama bakkan day dee bu bakkan bi deewee maanaam bu boobaa dootul deewati ñaari yow comme niñ ko gisoon ci awaalu mul ci chapitre boobu ci al kanzul léegi yow boo demoon sa bakkan moom dee na yow amatoo yàlla rek am yow nekkutoo yàlla rek a ne te mosoo nekk en yàlla rek a ne bu boobaa nga daal di nekk ki xamante ne euh, yow kii dund te dee moom nga fi moom moom rek ci moom ngay ne bu boobaa nag euh, jeex na boobaa maanaam même bu la jëlee maanaam jël sa bakkan maanaam bi nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax ñu naan léegi ci nit ki tamit yow da ngay continuer di dund ci yàlla et que da ngay continuer di di nekk ak yàlla borom subhanahu wa di ngay ak yàlla voilà boo demee yow man xiyaamati nga ñëw doo fa indi sax tiyaaba doo fa indi bàkkaar doo fa indi dara. ñii ñëw di indi jëf yi yow doo indaale dara yàlla ngay indaale nekk ak yàlla boo nekkee ci sa bàmmeel yàlla lay wéttali paas ay jëf yu baax wala déedéet déedéet yàlla day wéttali maanaam doo nekk feneen furul ak yàlla parce fi nga ne nii yàlla rek nga fi nekkal ci yàlla nga ne donc yow en doo déménager maanaam bu dee jotee doo déménager parce kii déménager maanaam mooy ki jóge benn fenn ci benn circonstance ay condition dem ci beneen condition ak yeneen i mais koo xam ne yàlla rek la nekkal ci yàlla la jeex teg kooku ci kanamu yàlla la ne la nekkal daa iman kooku moom euh, amul maanaam du jóge fii dem tee déedéet day jóge ci dund gi muy dund dem ci beneen dund bu gën a rek nekk yàlla voilà mu ne waalam te na nga xam an nasmallahi naka turu buur yàlla bi taala di kaw ji al moom xam ne moom mooy kii joxe dee yazulu dana jeex hukmuhu atteem minal alam ci adduna bi ba'da ginnaaw zabshi ginnaaw rend gi koy rendi xattat Yahya sayyidina Yahya alayhi salaam lil mawti ñëw dee eh, baynal jannat ci diggante aljana wan naar ak safara maanaam ci diggante aljana ak safara comme ni ko xadis bi waxee dina ko dinañ gis léegi ci note de bas de page bi maanaam moom mooy xadis bi nga xam ne Euh, moom mooy ne yu jaaw dinañu dikkee ñu ngi koy waxee note de base maanaam yu jaaw dinañu dikkee bil mawti euh, ci dee yawmal qiyaamati bi su taxawaay bi fii suurati kabshin ci euh, melog xar am lax boo xam te ne bu wextal xarum yar lay doon mu wextal am kuy fa yuqafu ñu teg ko taxawal ko bayna jannati diggante aljana wan naari ak safara maanaam kon da ngay gis ne gisoon nañ ko bi ñuy gis alamul misaal maanaam ci alamul xayaal ci awalamul misaal que euh, li nga xam ne dañoo abstrait ci alamul xayal dañuy am ay réalité yu concrètes te loolu moom mooy comme comme comme kii nii noonu mel dee dee ci kanamu ci ci ci digg dëgg-dëgg dans sa réalité en réalité moom am xar la xar la bu weex boo xam ne bu lewet la maanaam kon nit ñi ni ñuy imaginer dee mooy comme gaynde bu raglu bu tiit bu kii et lii dee moom lii dee maanaam alors que en réalité dee dafa lewet xaaral ma mu lewet gis nga euh, fa yuqafu ñu teg ko bayna jannati diggante aljanna wan naar ak safara fa yuqaalu ñu wax ko ne yaa ahlal jannati ay yéen waa aljanna hal ta'lamuna ndax xam ngeen haaza kii mu ne fa yas fa yas na ibbuuna mu ne ñu daal di xool bu baax. nee na wayan wayan duru nañu xool maanaam ñu ne ah wayu xaalu ñu ne bu boobaa ñu ne waaw kii kay xam nañ ko ñu daal di yëkkati ku xool daal di waaw maanaam daal di waaw kii nañ ko wayu xaalu ñu wax yaa ahlan naari ey yéen waa sawara hal ndax taarifoona xam yi faysa ibuna ñoom it dëgg la kay ñu xool ko bu baax xam ne wayan duru nañu xool mu ne summa yus baax topp ñu rendi ko maanaam yent yàlla Yaxya gis borom bi subhaanahu wa ta'aala bi mu koy tuddee Yaxya daf ne lam naj'al lahu min qablu samiyya musu woon am keneen ku musu tudd noonu yénte yàlla Yaxya alayhi salaam et que Yaxya boo xoolee moom ci boppam maanaam kon dund la goo xam mooy day dund Yaxya mooy ni kuy dund day dund loolu lay léegi yénte yàlla Yaxya alayhi salaam moom dañ koo rey shahid martyr la te martyr yi du ñu dee comme ne ko Alxuraan waxee deewul dañuy dund et que moom ci boppam yéen ci àlla Yahya alayhi salaam moom mooy ren di dee yawmal xiyaamati maanaam kii dund mooy ren di gis nga kon secret wu re dee ren di dee ak dund gi ci da ko da ko da ko def salaam hadith bi rawahu Bukhari imam Bukhari solo Muslim aw Tabarani Tabarani fi Kabir ci Mu'jam Kabir an Ibn Umar Seydina Abdullah Bukhari imam Bukhari Muslim wa Tirmidhi wa saxaawate moom wér wéral wa Sa'id ibn Mansur moom tamit solo na ko Ahmad mu ibn Hanbal wa Ubayd ibn Hanbal ah, wa Abd ibn Humayd moom wa Nasa'i wa Abu Ya'la wa ibn al-Mundhir wa ibn Abi wa ibn Hibban wa ibn Mardawayh ñoom ñi ñëpp solo na ko an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu tey wax solo na xadiis ba tey ah, Abd ibn Humayd wa ibn Majah imam ibn Majah wal Hakim ñoom ñi solo nañ ko saxaaba te imam Hakim wan Nasaa'i imam Nasaa'i tam solo na ko ibn Abi Haatim ibn Mardawayh ñoom ñii solo nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu anhu seen yoon ci yoon Seydina Abu Hurayra la jaar radiyallahu wax rajo woote solo na ko ba tey ibn Abi Haatim tamit rahimahullah wa ibn Mardawayh ñoom ñii solo nañ ko an ibn mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala kon bu ñu tegee kon loolu da ngay gis ne kon euh, dee day jeex maanaam dañ koy rendi looloo tax après dañ naan leen yéen waa àjjana dund leen waa safara yéen it dund te dee amatul boobaa safara danañ tiit waaye tiitaange bu jéggi rek waaye waa àjjana danañ bégg mbégte bu jéggi rek moo tax walaa yabqaa du des al hukmu ak atte illaa lu dul al lismi yi ñeel turam boobu nga mooy alxayi la tudd mooy ki dund la tudd tuddul ki dee kii dund ki dund te dundam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yow kon demal ci turu yàlla boobu nga aju ci su ma topp laataan suuf bu xool moom ay ba tey maanaam ba tey eh, saxal dee waaye bul xool dund tamit kon mu ne naka nga def mu ne fokkur nekkal bil xay yi ki nga xam ne muy aji dund ci muy yàlla yow ajul ci yàlla bul aju laa bil xayaate pas ci dund gi ci bopp Euh, fal asma'u tur yi nisbatuha seenu askanaka ila zaat ci nekk-nekk buru borom subhanahu wa ta'ala nisbatu wahda benn askanoo la tur yàlla yëpp dañoo askanoo ci nekk-nekk yàlla laata saaboo la amul gënalante bay taxaar seen diggante lu tax parce que fas ay mbir laa yëpp doon du gën a du gën ndax mbir du gën boppam comme que tur yooyu yëpp ay tur yàlla bu ñu xoolee ci le fait ñu aj ko ci yàlla ci nekk-nekk borom subhanahu bu boobaa tur yi gën a lënte wuñu fi ñuy gën a lënte mooy kon ci jeexital yi et moo tax mu ne falaa yu xaalu moo tax duñu wax al mux yi yàlla mi xam ne mooy aji dundalaat mooy tur boobu afdal moo gën minal mumit ci yàlla bi joxe dee tur boobu duñ ko mën a wax wala mumit duñu wax ne kiy joxe dee afdal moo gën minal mux yi ci kiy joxe dund walaa yu xaalu te duñu wax tamit ne al xullatu xaritoo gi mooy bi mu jox yàlla Ibrahima alayhi salaam afdal moo gën minal kalaami ci kàddu mooy xeet moom nga xam moom la joxoon yent yàlla Musa alayhi salaam di wax moom wala kama kalaamu duñu wax ne tamit ne wax ji yàlla doon wax ak euh, yent yàlla Musa alayhi salaam muy meloo wax bi afdalu moo gën min kaza ci leneen maanaam munuñu ne xaritoo gi moo gën parce que yàlla la tamit ci buntu boobu le fait que mu aju ci yàlla munuñu ne bii moo gën bii bii moo gën bii bal li fi nekk kullu zalika loolu yëpp raaja on day dellu ila zaatin ci nekk nekk waax wax wax waaxida bay benn kese waaye boroom subhaanahu wa ta'aala ci ni mu koy feeñalee ci la gën a di nekk ko ndax wal qudratu euh, kattan borom subhaanahu wa ta'aala ta'allaqat dafa aju bi ma ci loo xamante ne laa yatanaaha du jeex minal mumkinaat ci liy jàppale borom subhaanahu wa li mu am kattan sañ ak sañ-sañu def ko maanaam am fu du jeex. ci ay possibilité walakin na waaye nag al alam bi ci boppam huwa mooy allazi li nga xam ne yafdulu muy gën la baax bu lennam ci moom baax ban def moo tax soo ajoo ci yàlla rek dara mënu laa féete kaw dara mënu laa gën parce que ci yàlla rek nga aju lisa lii moo tax comme adduna bi mooy place bi nga xam ne moom mooy feeñal ci la borom saa di feeñalee yenn yi gën yi gën yeneen yi ci def loolu moom moo tax fa huwa moom adduna bi mawdi'u tafadul liza loola tax fa huwa moom adduna bi mawdi'u tafadul moom mooy bërëbu gënalante gi kon bërëbu gënalante gi loolu moom moo ko indi walillahi alhamdu wal minna kon eh, ci buntu boobu jeexal nañu li nga xamante ne moom mooy eh, mooy Euh, mooy chapitre boobu moom walla alhamdulillah euh, kon insha allahu taala ci jotaay bi ñoom ñëw ñu dugg ci euh, charo maanaam charia bi maanaam ci buñ ko xaqiqa nuñ ko war a bàyyee xel dëgg-dëgg ko képp koo xam ne dafay sóobu ci yoonu yàlla ak buntu maarifa maanaam ni nga xam ne noonu la charia bi mel ak ni nga xam ne noonu la ko war a maanaam ban regard la ci war a am quoi nan la ko war a doxal voilà <coughs>